mu tudd yàlla mu ne bismillah waaw mu ne dañu di def lool di def loolu di def loolu voilà am na ci beneen riwaay boo xamante ne da ne da koo raay wa daa fiha bil baraka mu daal di ci eh, eh, ñaan li nga xam ne mooy barke am ci riwaay boo xam ne eh, surtout benn doomu Seyna Anas am nadr moom moo ko soloo ci baayam mu ne foofu yonent Seyna Anas dane ma indil ko ko léegi nag yonent baay saat saam bi muy wax bi indilee mooy mburu moo moo liñ ci def mu ne bismillah allahumma a'zim fiha al baraka voilà mu ne bo mu ne bismillah bo yonent way saasaam dafa tudd turu yàlla ni ci turu yàlla la ñuy tàmbale allahumma esan eh, borom a'zim maggalal fiha ci lii nii xéewal gi al baraka barke voilà léegi moo tax loolu ci ngay xame bi ne summa qaala kon mu wax yonent way saasaam wax ma sha allah waaw foofu ngay xam ne fiiha ma sha allah yaqul ci ngay xam mooy lii dafa tudd turu yàlla ñaan borom bi def barke ci li nga xamante ne mooy lekk nga lekk yi nga xam ne bariwula ah, voilà te nit ñi bari woon nañ <laughs> léegi nag kon euh, naa Anas mu ne ginnaaw bi yonent bay saasaam defee noonu nag ñaan ci summa qaala mu ne izan li ashara mooy joxeel ndigal par fukk mooy ñi ñëwoon noonu na par fukk di dugg si ngir agsi ngir lekk waaw par fukk fa adina lahum diis diis ñuy dugg di lekk ñu jox leen ndigal fa akalu ku diis yu ñëw lekk tudd yàlla lekk jóg dem yeneen diis ñëwaat tudd yàlla lekk jóg dem tudd yàlla jam fu yeneen fukk di def noonu fa ba ni ñu fa akalu ñoom ñëpp ñu lekk hatta shabi'u ba ni ñuy suure ñoom ñëpp summa xaraju ginnaaw gi ñu génn summa qaala yeneen tibe ay saa saa mu ne izan li ashara mooy bu dii si lekkee ba dem da mu ne izan waaw mooy da ne summa qaala izan li ashara digalal juru fukk mooy bi muy door a ñaan ba pare fa azina lahum waaw ñu jox leen digal sayna Abu Talha fa akala ah fa adina lahum yonent way saa saam jox leen digal ñu ne leen ay man ngeen a tàmbali leen faakalu hatta sami'u ñu lekk ba suur summa xaraju ginnaaw bu ñu génn summa qaala bu ñu demee fukk yooyu qaala mu ne izan di joxaatal digal li ashara waxal ñeneen fukk nañ ñëwaat hatta akalal qawmu noonu la ko jàppe di ko def par dix dix ba ñi ñépp kulluhum boo leen seet lekk ba suur wa shabi'u ba ñu regg ba suur wal qawmu te nit ñi sab'una rajulan aw thamanuun mu ne te keroog nit ñi soixante dix lañ soixante dix lañ wala quatre vingt mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhima ñoom ñoo ko bokk daal koy solo mu ne wa fii riwaaya lii moo tax affaire yu gudd riwaaya yi muy indi mu ne wa fii riwaayatin am na nag ci beneen riwaaya boo xam ne noonu la Seydina Anas nettalee xadis bi mu ne fama zaala dañuñ yudxilu asharatan dañul di dugal par dix par fukk fukk wa yuxriju asharatan fukk di dugg di lekk fukk di génn ñeneen dugg hatta lam yabqa minhum ahadun illa daxal lu dul ne desul kenn lu dul ne dugg na ba lekk ba pare fa akala hatta shabi'a ba ñu lekk ñoom ñëpp ba suur summa hay hayyaha waaw li ginnaaw gi ah, ñu xoolaat affaire bi <laughs> bi ñu xoolaatee Ah, mooy hëyya aha mu defaraat li des quoi mooy bi ñépp lekkee ñu waajalaat affaire bi liñ doon lekk xool moom naan hëyya aha waajalaat ko ah, ngir xoolaat affaire bi ah dajal mooy dajale li des mais waaw nañ dajale li des Abu Talha di jéem dajale li des mais bu ko dajalee xoolaat ah fa ida hiya misluha hina akalu minha mu gis ne mais affaire bi ñoom bi ñuy dugg ci laata ñuy lekk mais nii la tolo ñoom ñëpp lekk nañ ba suur soixante-dix personnes wala quatre-vingts ba jóg moom muy naan xanaa ma defaraat leen kii rek dajalewaat kii ñëw fekk affaire bi mel ni mu meloon moom laa summa hayya aha <laughs> mu fekk mu mel nam meloon xiina akalu minha jamono dañ leen di woon leen kaay leen lekk mu ne loolu benn riwaaya mu ne wa fii riwaaya am na beneen riwaaya fa akalu asharatan ashara ñuy lekk fukk fukk hatta fu'ila dhalika bi samanina rajula ba noonu fukk fukk ba ni nga xamante ne nii quatre-vingts romb kon mooy di mooy huit fois dix ah summa akala nabi yonent bay sa saam dool ba ñépp lekkee ba pare moom ci lay door a lekk waaw waaw banda dhalika ginnaaw bi ñépp la ginnaaw loolee wa ahlul bayti ak waa kër gi mooy waa kër gi waaw loolu nañ ko gis njàngat yi waxoon nañ ko sax ci kiiwu Seydina Jaabir bi ndax yonent bay sa saam moo ko wax saaqil qawmu saaqil qawmi axiruhum sharaba ki nga xam ne mooy nàndal nit ñi mooy kii mujjee naan waaw booy servir doo jëkke sa bopp ba pare doo war a jox gaa yi déedéet yonent bi saa salaam moom bi ñépp lekkee lay door a lekk ak waa kër gi ba ahlul bayt ak waa kër gi wa taraku suura ñu daal di bàyyi ak ndesin mooy des na suuran bii moo am hamza ndax suuru mooy ndesit mooy alfadlu mooy li des alors que suur biñ gisoon ci xadiis tey naa jaabir bi loolu loolu lekk la lekk lay tekki te loolu persan la ci li gën a dëgër du xabashi du mais persan la voilà suur loolu xam naa moo yóbbu dañuy euh, version bi ma yor ñu juum quoi def ci Hamza alors que suur bi ne woon xadiisu Seyna Jaabir bi amul Hamza alors que bii waaw bi dafa am Hamza suura mooy ak ndefi wa taraku suura mu ne wa fii riwaaya kon ñaata riwaaya ngi ginnaaw xadis bi mu indi ne benn riwaaya deuxième riwaaya lii mooy troisième wa fii riwaaya summa afdalu ma ballahu jiiraanahum mu ne desal nañu loo xamante ne jotale nañ ci jox ko ñi nga xamante ne ñooy seen dëkkandoo yi keroog lo mu ne wa fii riwaaya am na beneen lii mooy lan ñeenti an anasin boo xam ne sayna anas ñettali ko mu ne qaala annahu qaala nee na jittu rasulallah waaw lii imaamu muslim rahimahullah moo ko solo mu ne jiitu damaa dikkal rasuulallah dafa dajale xadiis imaamu muslim eh, xadiis bi ñu wax léegi <coughs> dinañ ko gis ci taxriij bi mooy bi mu indi au début bi bi mu indi au début bi mu indi au début boobu moom la njëkk indi ginnaaw gi mu daal di ciy teg directement <coughs> eh, xadiis bi nga xamante ne moom lay ci riwaaye yi muy wax nii après ci la teg moom ne Seydina Abu euh, Anas kene euh, moom ci lay wax nii xadiisam bi mu ne <coughs> Seydina Anas mu ne jiitu Rasuulallah mu ne damaa dikkal yonent bi alayhi salaatu wa salaam yawman benn bés fa wajadtuhu jaalisan ma ashaabi ma fekk ko mu ngi toog ak lenn ci saxaabaam yi radiyallahu wa qad asaba batnahu bi isaaba maa ngi ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam <coughs> daal di takk biiram bi ak benn affaire waa mooy daa am lu dafa maa fekk mu takk biir bi nee na mooy ay xeer fa nee na man anas mu ñëwee seetlu lool fa li ba'd ashaabi saxaaba yam toogaloon ma wax kenn ci ñoom ne ko li ma asaba rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba ko mais lu tax yonente bi alayhi salaam mooy da ko ndànk lu tax yonente bi alayhi salaam takk biiram bi nii fa qaalu ñenn ñoo ñee ma ko laaj ci saxaaba yi ñu bari lañ <coughs> mooy daal seet daa kii ci ñenn ñi ñu toog ñu toogaloon mu am ñu ci wax ne mais am wax yeneen tooy saa ne ma minal juwaan ndax xiif <laughs> nee na lool fa zahabtu ila abi talha nee na ci saase ma daal di dem ci abu talha wa huwa zawju ummi sulaym muy leeral kan mooy abu talha mu ne abu talha moomu mooy boroom këru Ummu Sulaym di yaayam mooy bint Milhan gi comme niñ ko waxoon sànq bi ñuy commencé fa qultu di yaayu Seydina Anas fa qultu nee na <coughs> ma ne ko ah moom Abu Talha di laa ko ne ko yaa abata eh sama baay booy waaw mooy moo fi baayam ndax baayam comme niñ la ko waxoon sànq mooy baay jiitle la eh, moo fi nekk baayam si sinon baayam dëgg-dëgg Malik waxoon nañ la fi mu demoon Sham ba al léegi mu ne ko yaa abatee yow saa baay booy qad ra'aytu rasulallahi asaba batnahu sallallahu alayhi wa bi isaba waaw mu ne ko yow mooy nettale ko leen gis ne ko ah yow sama baay booy gis naa ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam asaba batna mu takk biir bi bi isabatin ci benn <coughs> loo xam ne mooy lu mu koy takke waaw <coughs> gis naa daal ah ah mu benn ñaaru ceinture la boo xam ne moom ngay mooy looy takk rek sa biir bi quoi loo xam ne moom moo ci biir mooy xeer yi boo ko ci moom nga koy takke mu ne gis naa ko mu takk ko de waaw <coughs> biiram bi de léegi nag fa sa altu bu ma ko gisee laaj naa nag ba'da ashaabihi lenn ci saxaabaam yam toogaloon de waaw radiyallahu anhum fa qaalu ñu ne ma minal ju'i li ko waral nag ah mooy xiif la de fa daxala abu talha bi ko seyna anas nee na bi ma waxee loolu nag abu talha fa daxala abu talha taala ummi waaw gis nga fii wax na sama ndey <laughs> waaw mu ne mais duñu wax ummi ummu Sulaym soit day naan ummi wala abi wala mu tudd turam kese waaw mu ne sama sama baay te pourtant dana la fee wa huwa zawju um, uh, uh, ummi Sulaym mu ne wa fa daxala mu dugg abu talhata abu talha mu daal di dugg ala ummi ci sama yaay muy ummu ummu ummu Sulaym fa qaala mu ne ma hal min ne ko waaw ndax am na fi dara waay fa qalat naam Umm Sulaym ne ko ah kay am na fi dara de indi kisrun min xubz am naa fi benn dogitu dogitu mburu mooy kisr kisr mooy ab dogit waaw kisr mooy dogit min xubzin ci li nga xam ne mooy mburu wa waaye am naa fi ay tàndarma de fa in jaa ana rasulullah bii laa doon wax voilà bii laa doon wax sànq bokkul ak ñaari nettal yi borom xam-xam ne en fait dañ ne mais seli benn bi la am ñu ne benn bi la am ñu ne non non dafa wute bokkul waaw bee mburu la ak beurre bi gis nga ko ak graisse bi alors que bii daa am ay tàndarma euh, te c'est bii boobu sëy naa Abu Talha moo jóge ca moo gis yonent bi saa ñëw ne soxnaam man de gis naa seetlu naa ci kàddu yonent bi saa saam ci waawam ak faiblesse te loolu xam naa ne ak jaar woyof loolu xiif moo ko moo ko waral alors que bii sëy naa Anas nee man maa dem gis yonent bi saa saam toog saxaabaam yi suuf ko ma gis mu takk biir bi ma ne ma laaj ñenn mais ñu ne ma dafa moo tax léegi mu dem wax ko kii kon da ngay gis ne ci wallahu taala alam zahir bi li muy wane mooy ñaari xadiis yi bokkul waaw ndax te fii dajutu mburu la wax ci ak ay tàndarma fa in jaana yaay yaay ummu sulaym ne fa in jaana bu ñu dikkalee rasulullahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam wahdahu moom dong ne ashbanahu dinañ ko mën a rengal ci lii dinañ ko mën a jox mu lekk ba suur waaye wa in jaaxaru keneen képp laax bu ci tegoo bu ñëwee benn nit keneen maahu qalla anhum mbir mi de dina néew ci ñoom mooy dootu leen mat wa zakara léegi nag mu tudd tamaamal xadiisi li nga xam ne moo mottali xadiis bi kon nii la ko al imaamu an-Nawawi jeexale buntu bi nii la jeexe léegi nag ginnaaw lii ñu war a ñëw kon ci taxriiju xadiis bi inshaa allahu taala kon xadiis bi nii al imaam al xaafidu an-Nawawi rahimahullah nee na muttafaqun alayhi mooy al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn daal dinañ koy solo laaj bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad ibnu Muhammad waaye ki leen jiitu woon di al imaamu Maalik ibnu Anas imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anhu warde daal dina koy solo ah imaamu Maalik indi na ko ci kitaabul jaami' jaami' maa jaa'a fi at-ta'aami wash-sharaab foofu imaamu Maalik ibnu Anas indi na ko foofu kon da gis ne euh, moom daal dina koy solo na ko noon al imaamu ibnu Maaja al imaam al imaamu mooy imaam Abu Dawud kese ko solowul waa kutubu sitta voilà Bukhari imaam euh, Muslim imaam an-Nasa'i non imaam at-Tirmidhi an-Nasa'i ibnu Maaja ñoom ñépp ko solo ak imaamu Maalik ak imaamu Ahmad rahmatullahi ala al-jamii al imaamu al-Buxaari abul eh, abu abdillah Muhammad ibn Ismaïl ibn ibn ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbal Ju'fi al-Buxaari waaw mu ne nii la ko solo moom mu ngi ko andi ci bërëb yu bari kitaabul manaaqib baabu alaamaati nubuwwati fil islaam waaw foofu mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne ki ñu nettal mooy Abdullah ibn Yusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarana Malik voilà moom ah bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo gën a lëkkaloo woon ak al imaamu Malik ibnu anas rahimahullahu taala mu ne kon ki ñu nettali mooy malik gis nga indi na ko ci muwatta waaw ñoom ci muwatta yi imam malik la jaar mu ne xadda mooy mooy yenn yoon yi mu ne ki ñu nettali mooy malik mu ne malik muy malik ibnu anas ibnu malik ibnu abi amir ibnu amr ibnu al-harith di imamu daaril hijrati min doon wax sànq alhimyari abou abdillah rahimahullahu taala ngiru borom ngiru malik yi seen sëriñ an ishaq ibni abdillah ibne abi talha mu jëla ko ci ishaq ishaq Ishaq ibn Abdillah muy Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha mu jële ko ci Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha ah, Ishaq muy sëriñam bi Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha Abu Talha mel na muy Zayd ibn Sahl ni imaam Anas di wax nii mooy eh, Abdallah boobu moo juddu woon keroog bi Seyna Anas eh, gisoon nañ ko fi gisati ko fi voilà mooy rakku na Anas bi nga xam ne eh, mooy keroog bi Abu Talha ñëwee laaj doomam ji Eh, mu ne ko mu ci jàmm ndekete faatu na voilà yaa ngi fàttala ko nettali boobu kii nag moo moom la juróon après la yaay Ummu Sulaym mu juróon muy Abdallah ibn Abi Talha doom ji nag di Ishaq ah moo doon sëriñ Imam Malik annahu sami'a kon Ishaq ibn Abdallah ibn Abi Talha annahu sami'a Anasan jëlee na ci bàyyi bàyyi te xam di Anas ndax Abdallah ibn Abi Talha frère la ci Seydina Anas voilà doomam di Ishaq mu ne moom dégg na Anasan eh, Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqulu qaala abu talha li umm sulaym laqad sami'tu laqad sami'tu sawta rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama da'ifa a'rifu fihi al-ju' fa hal 'indaki min shay nii la ko al imaamu al buxaari rahimahullahu ta'ala daal di indi te loolu mooy li nga xamante ne mooy eh, li imaamu nawawi indi fi al imaamu muslim ibn eh, muslim ibn al-hajjaj ah muslim. Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj ibn al-Qushayri rahimahullahu ta'ala kanta moom moom mu ngi ko solo mu ne mu ngi ko ndi ci kitaabul ashriba buntu naan yi buntu bi nga xam ne baabu jawaazi istitbaa'ihi ghayrihi ila daari man yasiqu bi ridaahu bi daalik buntu bi temps yëpp hadith yëpp fi ñu ko gis waaw te wax nañ la sànq xadiis say naa jaabir bi fii la ne woon te moom la njëkk indi doo cee teg xadiis bi moo xadiis boobu mooy buntu euh, possibilité yóbbu benn waay ci këru koo xamante ne nii saa nga laaj ko digalam mais am nga am nga euh, wóolu nga ne bu gisee waaj yi nga indaale ko dina gërëm mu ne wa haddathana imaamu muslim abul husayn wa haddathana yahya ibn yahya mooy ah, xadiis yëpp ci Maalik la jaar imaam Maalik mu ne wa haddathana yahya ibn yahya mu ne ki ma nettali mooy Yahya ibn Yahya di sëriñam bu mag bi di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali Abu Zakariya an-Naysaburi al-Khurasani bi Rayhanatu Naysabur taalibe bu mag bu imaamu Malik ibn Anas qaala mu ne qara'tu ala Malik imaamu Yahya ibn Yahya bi dafa bokkoon ci ñi nga xamante ne nii moom da doon jàng bu imaamu Malik na imaamu Malik comme niñ la ko waxoon doonul woon jàng hadith yi waaw wax nañ la keroog moo taxoon Hisaam ibn Ammaar daal di woon fay indi scandale bi mu ne imaam Maalik waaye <laughs> waaye ma yow mii yaa may jàngal xadiis yi <laughs> ñu ne way eh, kii wa ko ñàkk tooli do waaye xanaa bu doon tey <laughs> ñu dem bantal ko waaw mooy imaam Maalik rahimahullah doon toog ñu di kenn nay liir ci taalibe yi muy déglu après mu approuvé al ard waaw kii nag Yahya ibn Yahya an-Naysaburi bi bokk rek Yahya ibn Yahya al-Laythi mi nga xam ne mu wax am tay ci kaw suuf moo gën a siiw moo ko andalu la woon jëlee na ko ci imaam Maalik mais kii woo ko gën a dëgër ñoom ñaar ñëpp Yahya ibn Yahya lañ di kii moo kii doj la kii moom kii sëriñ ñoom imaamul Buxaari Buxaari imaam ak imaam Muslim imaamul Buxaari kii sëriñ ñoom la tamit en même temps Yahya ibn Yahya voilà Yahya ibn Yahya ah, moom mu ne xaala dafa bokkoon ci ñi nga xam ne imaamu Maalik bu ma soon a toog ci jumaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di jàngale moom ñi ñiy jàng moom dafa bokkoon ci ñooñ waaw mu ne qara'tu liir naa ala malikin ci malik ibn anas radiyallahu ta'ala gis nañu ko ana Ishaq ibn Abdillah ibn Abi Talha gis nañu ko ana sami'a Anas ibn Malik radiyallahu anhu yaqulu qala Abu Talha li Muslim qad sami'tu sawta rasulillah rasulillah sallallahu alayhi wasallam da'ifan a'rifu fihi al-ju' kon darul ni koy ci wàllu affaire bi dafa gudd. alhamdulillah ah alhamdulillah kon. noonu la ko al imaamu muslim taala indi léegi nag kanta <laughs> ah, euh, mu ne wa fi riwaya fama zala yudxilu ashratan wa yuxriju ashra loolu it imaamu muslim moo ko solo mooy hadis bi bi wax sànq juste après hadis bi mu ci teg ndax day na tegale ci même muddu bi boobu nag suuf que jëlew ko ci Yahya ibn Yahya bi mu jëlee dafa hadith yuñ ci teg dane haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata tam mu ne qaala haddathana moo la ah Abdullah ibn Numayr ha mu ne sama sëriñ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman ah al-Kufi rahimahu al-Wasiti al-asl moo ma nettali moo ñu nettali ne haddathana Abdullah ibn Numayr ne ci ñu nettali moo Abdullah ibn Numayr ibn Abdillah ibn Abi Hayya ah rahimahullah Abu Hisham al-Kufi ha mu ne taxawal ma ñëw ma ni la beneen tàlla la ma imam Muslim waaw dana dalee dalee nañu Ibnu Numayr <laughs> bii Ibnu Numayr kese muy Abdallah ban Ibnu Numayr mooy Muhammad Muhammad boobu Muhammad waaw ndax <laughs> eh, Abu Bakr ibn Abi Shayba da koo jële Ibnu Numayr bii imaamu Muslim eh, eh, sëriñam bu Ibnu Numayr moo ko mooy Muhammad sauf que Muhammad ibnu Abdillah ibnu Numayr la c'est bon c'est là imam Abu Bakr ibn Abi dane moom moo ko jëlee ci baayu kii nii keneen beneen sëriñ imam Muslim voilà mooy Abu Bakr ibn Abi da koo jëlee ci Abdullah ibn Numayr imam Muslim la la taxawal ma ñëw man di la beneen jàllale boo xam ne doomu kii Abdullah ibn Numayr cette fois-ci du Abu Bakr ibn Abi Shayba mais doomu boppam bi Muhammad ibnu abdillah ibnu numayr moo ko jëlee ci baayam kon mu ne wa haddathana ibnu numayr mooy muhammad ibnu abdillah ibnu numayr al-hamadani rahimahullahu ta'ala mu ne wal lafdula kaddu yi may indi fii nag mooy kaddu mooy kaddu mu ne qaala mu ne haddathana nettali na moom muhammad abi sama baay di kan abdallah ibnu numayr qaala mu ne haddathana nettali na moom sa'd ibnu sa'id ki ma nettali mooy sa'd ibnu sa'id ibnu qays ibnu amr ah, al-ansari al-madani rahimahullahu taala qaala moom moo ne haddathani nettali na ma man dong Anas ibn ah, Anas ibn Malik di ki nga xamante ne ni mooy Anas ibn Malik léegi mu ne ba'athani Abu Talha ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li ad'uhu wa qad ja'ala ta'ama gi foofu la ne bi ñëwee ci biir hadis boobu la ne yonent bi alayhi salaam fama zaala fa akalu hatta shabi'u fama zaala yudkhilu 'ashratan wa yukhriju 'ashratan hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala fa akala hatta shabi'a thumma hayya'aha fa idha hiya mithluha hina akalu minha kon gis nga riwaaya boo baagi noone le eh, noone la moo ndeewi moom al-imam Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayni rahimahullahu ta'ala <coughs> kanta beneen bi eh, mooy bi mu ne wa fi riwaaya fa akalu ashrana hatta eh, thumma akala an-nabi ba'da dhalika wa taraku suura loolu ci suufam mooy hadis biñ la wax nii hadis biñ la wax nii ci suufam boo wàccee ci ko naam muslim indi foofu tamit dafa def wa haddathani amru an-naqid ah mu ne te lentali na ma Amru ibn Naqid di Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sabur an-Naqid Abu Usman al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdullah ibn Ja'far ibn Raqiy mu nekk ñooñu nekk la mooy Abdallah ibn Jaafar di ibn Ghaylan ar-Raqi Abu Abdirrahman rahimahullahu ta'ala moom moo mee mu ne moom nag moom moo ñu nettali moom mu ne eh, eh, haddathana Ubaydullah ibn Amr mu jël ko ci Ubaydullah ibn Amr ibn Abi al-Walid al-Asadi Abu Wahb al-Jazari rahimahullahu ta'ala moom mu ne ah, an Abdul Malik ibn Umayr mu jël ko ci Abdul Malik ibn Umayr Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jari al-Qurashi al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abdurrahman ibn Abi Layla moo ko jëlee ci Abdurrahman ibn Abi Layla Yasar ah Abu Isa al-Ansari al-Awsi al-Madani al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qala amara Abu Talha Umm Sulaym an tasna'a lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ta'aman li nafsihi khassa foofu mu ne Abu Talha dafa wax Umm Sulaym mu ne ko digal ko ne ko defaralal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñam boo xam ne ngir moom kese la léegi mu yónni ma léegi nag ci biir foofu la naan bi nit ñi ñëwee idan yonent bay saa saa naan idan ashara fa adina lahum fa daxalu fa qaala kulu wa sammu allah voilà fii leeral na da mooy tudd yàlla bi ñëwuñ rek mu ne leen lekk leen dañuy tudd yàlla waaw tu ne leen lekk leen da ngeen tudd yàlla mooy tudd leen yàlla doo ñëw commencé lekk ba pare tudd yàlla voilà <laughs> voilà <laughs> mooy buñ la naan booy dugg xanaa na nga tudd yàlla na dem ba ci biir di tudd yàlla mooy waaw wala boo tudd yàlla sa biir nga ko wax doo ko wax salaam ne voilà kon mooy bu la nee lekk leen te ngeen sant te ngeen tudd yàlla mooy tudd leen yàlla loolu tàmbali lekk léegi mu ne fa akalu hatta fa'ala dhalika bi thamanina rajulan thumma akala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ba'da dhalika yonent bay saa sam dawar a lekk ginnaaw loolee wa ahlul bayt ak waa kër gi wa taraku sobran ñu daal di defal ak ndes kon eh, kon mu ngi noonu kon gis nga kon riwaay boobu fan la ne eh. kon ne mu noonu waaw akbaru waaw akbaru léegi léegi nga ne ma ah des na de comme que da ngay topp riwaay yi <laughs> dem ba jeex <laughs> man fay nga xam ne ni ma bëggee xadis léegi aca <laughs> jàllal aca troisième wa fii riwaaya summa afdalu ma ballahu jiraanahu léegi foofu moom comme que man damaa bëgg di gëstu kenn du wax ay wax <laughs> ay wa li delloo ma ci ci bërëb ma ne la ba léegi al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj gis nga fi ma la wax léegi yow boo fa newee tuut tuut direct rek da ngay rek yow doo descend mooy eh, hadith yi gis nga ni ñu ko rangalee noonu la ginnaaw bii mu ne eh, eh, léegi <laughs> suuran da am na bu mu ci teg wataraku suuran am na bu mu ci teg après nag mu teg ci beneen boobu nag mooy tontu sa affaire bi mu ne wa haddathana Abd ibn Humayd al imaamu Muslim moo di fonkal mu ne wa haddathana nettali nañ Abd ibn Humayd di Abd Abd ibn Humayd ibn Nasr Abu Muhammad al-Kissi rahimahullahu ta'ala léegi nag moom moo ma nettali moo ñu nettali qaala mu ne haddathana Khalid ibn Makhlad al-Bajali mu ne ki ñu nettali mooy Khalid ibn Makhlad al-Bajali di Khalid ibn Makhlad al-Qutwani Abu al-Haytham al-Bajali al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala haddathani Muhammad ibn Musa mu nekk ma nettali man dong mooy Muhammad ibn Musa di Muhammad Muhammad ibn Muusa ibn Abi Abdillah rahimahullah al-Madani rahimahullah qaala haddathanii Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Talha waaw gis nga Abdullah di doomi abdallah ibn abi talha moom abdallah ibn abi talha du ishaq rek la jur am na beneen frère bu tudd abdallah am na beneen doom bu tudd abdallah léegi nag mu ne abdallah moomu nag di doomi abdallah ibn abi talha radiyallahu ta'ala anhu al ansari di sëtu abu talha moom mu jële an anas mu jële ci baay jiitleem non mu naan baay jiitleem baay tëxam <laughs> na abdallah ibn abi talha moom lañ la wax sànq ne ishaq sëriñu imaamu malik bi Eh, ibn Abdullah ibn Abi Talha kooku kii nag frère am la an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi hadha al-hadith wa qala fihi thumma akala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akala ahlul bayt wa afdalu ma ablagu jiranahum nee nañu lekk daal di desal ma ablagu jiranahum loo xamante ne ni moom lañu eh, eh, jotale li nga xamante ne mooy seen jiiraan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar <laughs> waaw ci am na beneen riwaay boo xam ne bu indiwu ko fii indiwu ko fii ko fii waaw mais boobu dane euh, euh, euh, mooy imaamu Nawawi tudd ko foofu dane wa fadalat fadla fa ahdaynaahu li jiiraanina ñu desal li nga xamante ne ni mooy ak des daal di des ñu daal koy jox kado li nga xam ne mooy suñ jëkk léegi nga ne ma ah <laughs> waaw léegi très bien léegi nag mu des dernier bi ayo <laughs> bala ma la délivrer fay ndax maa la fi téye ndax damaa exigeant en tant que koy sàkk xam-xam <laughs> waaw exigeant de nan waaw ah, bu la kenn wax ay waxi falaa falaa bu ko nangu léegi ne waaw kay kon kaw comprendre nga ma kon yow maag yow def suñu suñu def def entre maag yow ak dina neex léegi aywa léegi nag moo bi nag li mu ne wa fi riwayatin an anas qaala ji'tu rasulallahi fa wajadtuhu ah jaalisan ma ashaabi nga la loolu it foofu rek la yow toppal wàccal rek wàccal rek ci imaamu muslim bi rek mul mul mul mu ne wa haddathani harmalatu ibn yahya at-tujibi <laughs> al imaam muslim mu ne wa haddathani nettali na ma man dong Harmala ibnu Yahya de Harmala di doomu Yahya ak tudi biyu ah ah nga xamante ne ni ànd ndoola woon di imaamu ah imaamu ban imaam ah imaamu say xamoo ko imaam Shafi'i ah Harmala ibn Yahya at-Tujibi muy Harmala ibn Yahya ibn Abdullah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi al-Misri am na doow imaamu Shafi'i imaamu Shafi'i yi waaw am na doom yu mujj yi nga xam ne ñoo nekkoon Misra eh, moom Harmala mi am na doom la woon sëriñ la woon ci imaamu Muslim rahimahullah mu ne moom dong moo ma nettali qaala mu ne haddathana abdullah ibn wahb mu ne ki ñu nettali ki ñu ma nettali ki ñu nettali ma abdullah ibn wahb harmala xaritu imaamu shafi'i la am na ndoom la woon bokk taalibeem la woon sëriñ mu ko jële kii abdullah ibn wahb ibn muslim al-qurashi al-fihri mawla abu muhammad al-misri waaye dëkkoon na abdullah mirina moom taalibe imaam malik la woon bokk na ci ponkalu maliki yi muy Abdallah ibn Wahb bi xam nga xam ne imaamu Maalik mooy sëriñam moom Maaliki la Abdallah ibn Wahb ne Harmala neew la non man sama sëriñ ah te Abdallah ibn Wahb bi moom imaam Ash-Shafi'i ñoo nekkoon taalibe imaamu Maalik ñoo nekkoon Medina di jàng ci imaam Maalik léegi nag eh, Harmala moom Shafi'i la gis imaamu Shafi'i la nekkaloon waaye ak kii mooy ñaar ñoo xamante ne ñoom ñëpp imaamu Maalik a leen yar. mu tëbb ci ñoom muy Abdallah ibn Wahb rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarani xabaare na ma Usaamatu di Usaama di Usaama ibn Zayd al-Laythi mawlaahum al-Madani rahimahullahu ta'ala anna Yaqub ibn Abdillah ibn Abi Talha al-Ansari hmm? gis nga gis nga Abdallah ibn Abi Talha doomam yi ñu bari woon gis nga Yaqub gisoon nañ Ishaq gis Abdallah ci Yaqub a ngi muy Yaqub ibn Abdillah ibn Abi Talha voilà radiyallahu anil jami' haddathahu moo ko nettali annahu kana moom sami'a Anas ibn Malik dégg na moom itam bàyyi tax ndax bàyyi tax moom comme ni mu nekk ci Ishaq bàyyi tax Abdallah bàyyi tax waaye Yaqub bàyyi tax ndax ñoom Ishaq Abdallah ak Yaqub ñoo bokk baay di Abdallah ibn Abi Talha al-Ansari radiyallahu anil jami' jële ko ci seen nag eh, ki nga xam ne seen magu baay la woon di Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu an yaqulu muy wax jiitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yawman fa wajadtuhu jalisan ma'a ashabihi yuhaddithuhum waaw <laughs> loolu nag la Imam an-Nawawi ci riwaaya bii nii ci kii bi ci ci ci ci ci Riyad bi andiwu ko waxul yuhaddithuhum en tout cas version bi ma ci yor bu papier bi waxul yu xaddisu mooy côté bii di ko tudd daa ñëw rek ne fa wajatu jaalisan ma rasuli ma ashaabihi yu xaddisuhum mooy di leen eh, jàngal xadiis ah. waqad asaba waqad asaba batnahu te kat eh, takkoon na li nga xamante ne nii mooy eh, biiram bi bi isaaba daal di woon koy takk ak li nga xamante ne mooy benn lu ñuy takk biir benn genre ceinture qaala Usaama wa ana ashukku ala hajar maa ngi fekk ci fekk ndax daa waxoon ci xeer fa qultu li ba'd ashaabi li ma asaba rasulullah waaw fii li ma asaba lu tax yonent bi saa saam bi saa bi saa bi daf ko shadda eh, lu tax yonent bi saa saam daal di takk batnahu eh, fa qaalu min al-ju'i léegi nag mu nettali affaire bi ba ni nga xamante ne noonu la jeexe non kon gis nga kon walillahi alhamdu wal minna kon eh, gis nga kon lépp lépp kon indi na ko fii kon riwaaye yépp boo seetloo kon riwaay yi naan wa fii riwaaya wa mu ngi ci sahihu al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahimahullahu taala léegi pour en finir jarul ñuy xaar beneen ndax agife hadis bii dafa niroog biñ jóge léegi nañ def njàngat yi léegi mu jeex insha allahu taala insha allahu taala kon ñu jël moo dañuy def partie mais du ñu ci yàgg noonu parce que hadis bii nii ah euh, dafa ci quoi euh, dafa dafa dafa dafa niroog bi ñu jóge waaw te kon njàngat yu bari euh, premièrement kon nañ tàmbali insha allahu taala mooy hadis bi lëkkaaleem ak li nga xamante ne mooy bunt bi ñu nekk ak ni mu tuddee bunt bi mooy euh, euh, euh, dafa dafa dafa di wax ci ngëneelu xiif mooy yonent bi alei salaatu salaam xiif gi nga xam ne moom la ko borom bi moom la doon jànkonteel ak saxaabaam yi radiyallahu anhum ba ni nga xamante ni nii te loolu mooy lépp loo xam ne ku baax ni mu mel ñi nga xam ne royukaay lépp loo xam ne borom bi deful seen affaire Euh, euh, euh, nekk loo xamante ne nii lu par lu hasard la waaw lépp lu mu def rek daa fekk ne daa fekk ne borom bi moo leen ko gërëmaloo moo leen ko gërëmal daal di leen koy tànnal hein daal di leen koy tànnal kon loolu mu nekk loo xamante ne nii mooy loolu rek day na ngëneel waaw yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak saxaabaam yi nga xam ne nii lañ doon xiife nga xam ne dañ doon amuñ luñ lekk même ñi leen di invité sax da gis ne Eh, da ngay gis ne vraiment ñoom itam yoruñu sax lu ko tax a demee noonu moo tax di gis beneen riwaay bi yaay Ummu Sulaymi eh, eh, radiyallahu taala anha wa ardaha ne ah yeneen tubaab ay saabsaab de.